am <laughs> beneen bi moom ñoomin Boursorama la ko dóor <laughs> les banques en ligne saway <laughs> bëggul mu am benn trace wala def li ëpp waaw banque postale bi yi nga xam ne saa yi mooy néew doole ju bari fa lañ ne mu ñëw nag inscrire fa boppam nag waaw tout le temps nag di wane mbir yi ne en rouge quoi waaw non nangam moyen nangam qu'est-ce ah madame non madame xoolal alors eh, eh, eh, foofu nge waaye yow lu weex tal la fa nekk lu ko coono waaw fii nag <laughs> fii nag moom banque postale bi mu nekk fi mooy <laughs> mooy cinquante euros gars di ko menacer <laughs> que nangam mu jekki bu xëyee xaw kii bon dóor ci benn soixante-dix ni bon man fexe naa ko fàtte en plus ba ma ko dugalee vingt euros laa ndax gars yi nangu nañ ci quoi <laughs> kooko yées <laughs> kon mu ne ko nag yow asma wala tu'i bul di rënk di dugal ci waxande yi rek waaw wala ci gaal yi nga am gaal <laughs> waaye daal ko yëpp dencal rek sa maam mii ni mënee denc xaaral te moom ak ak mën a téye secret xaaral rek sama alal yëpp moom laa koy jox muy téye di mërënkal yow xam nga ne du ko wax sa mbokk yi mukk waaw te boo ñëwee moom niñ ko ko waxee loolu la koy defee waaw maam waaw lu mu la wax nee ko teree jàpp fi fa yu'i Allahu alayk ndax boo ko defee yàlla dina la def noonu jëlal bi yàlla di lay rënk mooy day rënk lay gis yow mooy ak ubbeeku doo ko am waaw ak ubbeeku moom moom doo ko am barke doo ko am di nga am dara ji de mais sawaay dala dul jariñ dara yàqu ñàkk waaw mu ne wan fax yi <coughs> bil xaa il muhmala mooy wan fax yi bële bul wax wan fax yi de non wan fax yi mu ne wa huwa bi maanaa an fax yi imaam Nawawi ca suuf mu ne mooy maanaawu dépensel wa kadhaliki wa kadhalika na anoon indexi jëlal ngay <coughs> joxe loolu tamit loolu lépp dépensé lay tekki <coughs> kon hadis baa ngi noonu kon kan moo ko soloo nee na muttafaqun alayhi léegi nag ñu xool est ñoo gisee ko solo al imaamu daal na koy solo nako noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imaamu al-Bukhari andi na ko ci ay bërëb yu njëkk ni wax te hadis bi daa am daa am lu ko war daa am lu tax sayyidatu Asma wax ko mooy sayyidatu Asma radiyallahu anha comme ni ko al imaamu al-Bukhari rahimahullah solo ndax moom solo na ko ci bërëb yu bari kitaabu zakat indi na ko fa kitaabul hibati wa fadliha <coughs> indi na ko foofu <coughs> ñaari yoon kitaabu eh, ko foofu foofu nag ci al imaamul buxaari rahimahullah wax na lu tax hmm? loolu benn riwaaya bi la ñuy gis mu ne abu aasim mu ne haddathana nettali nañu abu aasim suñu sëriñ si abu aasim ad-Dahhaak ibn Muslim ibn Dahhak ash-Shaybani gis nañ gëj nañ ko gis Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala qala ma an an ibn Jurayj mu jële ko ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abu al-Walid ñi ne Abu Khalid rahimahullah al-Makki ah, <coughs> an ibn Abi Mulaykata moo ko jële ci ibn Abi Mulaykata Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Mulayka gis nga maamam bu sori lañ koy dàkkante moom Abdallah lu tudd ibn Ubaydillah Ubaydillah boobu di doomi Abdillah Abdallah boobu mooy doomi ibn Abi Mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'ana ci <coughs> waaxoon wu Taym rahimahullahu ta'ala an Abbad ibn Abdillah mu jël ko ci Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami' an Asma mooy sët bi Abbad Abdallah ibn Zubayr yaayam mooy Asma doomu Abdallah ibn Zubayr ni Abbad moo ko jëlee ci maamam bi Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma wa ardaahuma zaatu nitaaqayn borom ñaari yëm doon dëgërloo <coughs> ta'ala anha wa ardaaha guddoon fan lool ma sha Allah sayyidatu Asma moom daa guddoon fan Eh, borom bi mayoon na ko ay fan yu gudd gudd gudd eh, radiyallahu anha wa ardaaha mu ne annaha qaalat qultu day na damaa wax ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa liya maalun illa ma adxala alayya zubayr afa atasaddaq nee na damaa laaj ne yow ay nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man asmaa de awma benn alal benn rentrée de revenu awma ko alal liy dugg ci man awma ko lu dul illaa ma adxala alayya Zubayr lu dul sama boroom kër bi az-Zubayr ibn al-Awwam eh, di bàyyi doomam yi lu dul lim may jox loolu kese laa am waa léegi li muy dugal ci man daal loolu laa am comme alal afa tasaddaq mais leen tuway sa sa masaraxe ci loolu <coughs> mooy laaj la yeneen tuway sa sa am ne ko waaw tasaddaqi wala tu'i fa yu'a ko waaw saraxel tegul rënk de waaw boo ko defee rek boroom bi dina la rënk fa yu'a bu ko defee ñu rënk la waaw bul jël di tëj rek di denc waaw boo koy def yàlla di xatal di xatal say affaire waaw waaw bul nekk denc bu métti ba yàlla xatal la kon gis nañ lii kon circonstance bi lii la woon mooy da doon laaj est li nga xam ne moom lay am comme source de revenu nga xam ne benn képp la li borom këram azubayri di ko jox <coughs> di dugal ci moom loolu est-ce que mën na sarax mooy malgré li muy tuuti tuuti yow nit ki ndaw si nga xam ne fa am au foyer la bu mu ne ah, man man damaa bari la man damaa liggéey comme ñoom ñoom diw yor seen li def lu nekk ñoom man nañoo engagé wu man manuma engagé wu ah non waxuñ la nga engagé dañ la na saa boo mënee defal mais yow waroo jël loolu comme excuse ne loolu doo tax man du ma joxe dara parce que man léeg-léeg sama jëkkër jox ma léeg-léeg du ma jox non lam may jox nag nekkuma fi di kii est ce que loolu mën naa ci sarax loolu la yonent ma ne sa sam bi wax xam nga loolu c'est pas régulier te mën naa bañ a bari waaw na bari naa bañ a bari mais mu ne malgré loolu loolu loolu nañ ci doxe ngir yàlla te bu ko doon rek ngir sa bopp ak say projet bopp sa mbiri àddina rek waaw di tabax rek di teg waaw fàtte chantier yàlla yi ndax boo ko defee borom bi day xatal ci yow fa yoo ah dees nañu xatal alayki ci kon <coughs> gis nga bii riwaaya bii gis nañ ko ah bimu hmm? ne wa fi riwaaya loolu imaam muslim moo ko gën a indi yu bari yooyu anfiqi awin fah awin fahi awin bihi wala tuhsi fa yuhsa alayki wala tu'i fa yu'i Allahu alayki fii fa yu'a alayki <laughs> yaa Imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bu dee bu njëkk bi laa tuuti boobu mu ngi ko indi ci kitaabu zakaa kitaabu zakaa baabu tahriid ala sadaqa ci téere zakat buntu bi nga xam ne mooy euh, pousser nit ki ci muy sarax mu ne haddathana sadaqatu ibn al-fadl mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di sadaqa ibn al-fadl <coughs> abu abu al-fadl al-marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana abda mu ne ki ñu nettali mooy abda di abda ibn sulayman al-kilabi am ñu ne al-amiri la ñii ne no wax ne kilab yi ñeneen ñi ne no amiri la muy abu muhammad al-kufi rahimahullahu taala an hisham boo ko jëlee ci hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam abul munzir radiyallahu taala an al-jami' al-qurashi al-asadi al-madani an fatimata moo ko jëlee ci fatima bint al-munzir kii soxnaam la woon waaw <coughs> waaw kii soxnaay hisham la waaw <laughs> ah waaw hisham day jëlee ci moom hadith xam nga mooy yi nga xamante ne nii daa raar léegi mooy jëkkër ji sëriñ bu mag la Hisham nii mais mooy sëriñ ñoom imaamu yooyu ah attention ñoom Sufyaan attention mais moom soxnaam sëriñam la jabaram sëriñam la woon xale ñoom leen jàngal comme ni ne leen man ki ba jàngal xadiis bi mooy sama jabar mais léegi waaye muy Fatima bintul Munzir léegi saa yi ñun moom da ngay defal quoi waaw da ngay waaru waaw en plus moo ko magoon mooy soxnaam see ko magoon Fatima bintul Munzir bi la 48 la gane àddina alors que Hisham moom mu ngi gane àddina la 61 am ñu ne la 60 waaw waaw non. voilà kii la <laughs> mu ne ko naan Fatima bul foog ne beneen Fatima la de mooy mooy boroom këram waaw comme quoi xam-xam noonu la famille dañoo war a nekk ñoo xam ne xam-xam na leen di jaral dara mais bu ñuy jàng ñeen di ñaa ngay fo ak a defi leneen moo tax dañuy màgg ñu xam tus ñu naan mais ndaxa seen bàyyi moom gaa yi xam fii ñu bari moo leen xamal mais doom yi la xam parce toppatoo wuñ njàng mi c'est tout à fait te loolu day wane ne yow góor kii tamit bu dee ne yow sa sa jabar moo la moo la moo la moo la gën moo la sut àllu waroo amuk rëy mu lay jàngal ba pare paa nga koy nëbb ah. <laughs> dem mu jàngal la ay jën nga ñëw di wax mel ni yaa ko jàngal sa bopp déedéet <laughs> bu dee da nekk ci jamonoy riwaaya war a wax foo ko jëlee nga ne ma ne lii de sama soxna si moom ma ko jàng moom <coughs> affaire bi lii lay tekki ko waaw manoma aay bi dëkkate lii lay tekki waaw <coughs> hadis bi mooma ko leeraloon waaw ma leen koy leeral yéen kon an Fatima an Asma moom Fatima nag jële ko ci Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha muy ummu Abdillah radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laa tuuki fa yuuka alayk waaw ba pare mu ne imaam euh, al-Bukhari mu ne te hadis bi haddathana Usman ibn Abi Shayba gis nañ bi keroog bi ko imaam Muslim bi wax ma ne la ñetti sëriñ ñu doon boole ko ci ma ne la ñoom seen sëriñ mu Usman di grand frère Sayyidina Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom ñaar ñëpp sëriñu imaamul Bukhari ak imaam Muslim lañ rahmatullah alayhima kon mu ne hadis bii nettali nañu ko Usmaan ibn Abi Shayba Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abda léegi Abda gis nañ ko sànq foofu ba ci càll bi bi lim àgg foofu dane wala tuhsi wa qaala wala tuhsi fa yuhsi Allahu waaw te bul nëb de bul jël di di di di di di di di compter kii alal di ko compter di compter boo koy def yàlla di la nëpp di la xompal li mu lay jox moom tamit waaw mooy ki nga xam ne day joxe sans compter kooku yàlla bu koy fay da koy fay sans compter mais booy joxe bala nga joxe di ko nangam waay yow xoolal noonu la lay def da lay nëpp léegi léegi kon nañ yem noon ci riwaay imaamul Buxaari anta al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al Hajjaj moom moo gën a kii affaire bi ñoo wax naal day boole xadiis yi mu ne <laughs> imaamu Muslim moom <laughs> càllale bi dañu <laughs> day dajale affaire yi quoi waaw léegi lañ jël bu njëkk bi rek lañ jël al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci baabul xasi lool euh, kii ko def <coughs> mooy euh, ñi nga xam ne ñooy suraax yi mais daal imaamu muslim rahimahullahu taala ci kitaabu zaka ci téere li nga xam ne mooy az-zaka buntu bi nga xam ne mooy wax ci baabul xassi ala al infaqi wa karahati al ihsa buntu bi wax ci ñaaxaate ci dépenser waaye sib li nga xam ne mooy téye di compter ndax nay mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba walla ki ñu doon wax nga sànq leen gis grand frère am Usman ibn Abi Shayba moom la Abu Sayna Abu al-Bukhari léegi neta xadiis bi Usman ibn Abi Shayba nettal nañu ko petit frère a ngi nag imaam muslim ne haddathana abu bakr ibn abi shayba xam nga lii neex na ma sha allah waaw mu nekk ñu nettali ma abu bakr ibn abi shayba moom nag abdallah ibn muhammad la tuddoon ibn abi shayba ibrahim ibn usman al-kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana hafs mu ne ya'ni ibn ghiyath mu nekk ñu nettali mooy hafs imaam muslim nekk ñu ci jublu mooy ibn ghiyath hafs ibn ghiyath ibn talq gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba al-Kufi an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi juge la woon an Hisham Hisham gis nañ ko sànq ana Fatimata mu jëlee ko ci Fatima bint al-Munzir ah, gis nañ ko sànq mooy soxnaay Hisham ah, an Asma bint Abi Bakr mu jëlee ko ci gorom Sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom xam nga Fatima seen mbokk la ndax al-Munzir ibn Zubayr moo ko jur waaw mooy mooy en ñoom ay cousin ay moom kii yoom mooy Hisham cousin wam la moom muy cousin am ndax Hisham Urwa moo ko jur Fatima al-Munzir di frère Urwa moo ko jur est-ce comprendre comprendre Fatima bintul Munzir bint Zubayr ibn Zubayr voilà al-Mundhir ibn Zubayr az-Zubayr saxaaba bi ibn al-Awwam dafa am doom di tudd Abdallah ah am doom di tudd al-Mundhir am na ñeneen ak Urwa Urwa ibn Zubayr léegi nañ jël ñaar ñoo ko muy ndax am ñaari doomam az-Zubayr ibn al-Awwam kenn ki tudd al-Munzir kenn ki tudd Urwa Urwa daal di jur ku ñu naan Hisham di góor frère di al-Munzir jur Fatima bi nga xam ne moom jigéen la ñoom ñaar nag ñu sëy ñaar ñoona <laughs> voilà voilà eh, muy Fatima bint al-Munzir ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad eh, <coughs> radiyallahu ta'ala anha an asma bint abi bakr radiyallahu anha annaha qalat qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anfiqi aw indahi aw infahi wala tuhsi fa yuhsi allahu maanaam ci beneen bi la wax bi mu ci teg bi mu ci teg indiwaat càllaleem jaruñu ci jaar imam muslim mooy xadis bi mu ci teg dëgg directement mu jaaraat ci Fatima

di dépenser ci yoonu yàlla ci yoonu yiw yi defal ndax yow li ngay def <coughs> mooy qaida qaida bi rek waaw al jazaa'u min jinsil amal fay day proportionnel selon li nga liggéey rek waaw fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku jëf lu mel ni lu tuuti mel ni atom ci lu baax di nga ko gis waaye ku gis contraire bi def lu baax lu contraire bi ci lu baaxul di nga ko gis voilà te kamaata diinu li nga xam ne noonu nga nga leblee rek lu mel noonu lañ laa fay waaw yéene néeg la borooma tey fanaan wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi al makru sayyi'u illa bi ahli kon nag yow moo taxoon gaa waxoon ci Qaaruna ne ko wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk boroom xam-xam ya ña nga xam ne yàlla mayoon na leen ragal yàlla xam-xam ba ñi nga xam ne ñoom yëfi àddina ñoo la ñor te moom la ñuy gisee bëtu àddina kese la ñor naan yaa layta lana misla ma utiya qaarun innahu la du hazzin azim ak waay aka neexoon waay ñu am lii nga xamante ne moom la qaaruun am waay ci ay amancé ay moomeel waaw waay waay moomeelu qaaruun yi waay waay rëy na lii de bu ñu ko mënoon a am moom de borom cër mu mag la ci may yàlla yi ñi nga xam ne ñoom la boroom bi jox xam-xam ñu ne leen luy lu ngeen di wax ni pay ga yàlla dig kuy def ngir yàlla moo gën moo gën àddina bi lii ngeen gis xaaruna yo waaw ba pare na ñu ñëw bi yemuñ ci loolu di mettre en garde ñu nar a waroo ci xaaruna ndax boo gisee nit <coughs> ay nit wala nit bëgg a waroo ci koo xam ne daa am mbiru àddina bu ko yàlla ubbee laay ko biir boo ko mënee bu dee ne sa laay biir gi du indi lu gën a garaaw laay ko biir te yàlla tax waaw ubbil bëtam xamal ko ne ko lii du réalité de borom bee joxe waaye mooy nangu saa su ko te nekkul ne ki mu jox moom la gën a bëgg ki mu joxul waaw te nag <coughs> ki borom alal ji jarañee yonent bi alayhi ko ci hadith waaw illa illa fitnatayn amul nekk koo xamante ne dangay ngay ñeetaani lu dul ci ñaari yi ñooñ kese ñoo jara ñee waaw ak ñi nga xam ne ñu mel noonu bien sûr lañ nekk mooy ci ron googu lañ nekk di def lu baax waaw lu dul ñii rek wallahi jaru ñoo koo xam ne rajulun ataahu allahu maalan fa sallatahu ala halakatihi fi l xam ne borom bi da alal yàqal ko mu jël ko di ko dépenser ci dëgg waaw sëmbërtal alalam di ci dëgg kookoo jarañee comme ñii gis gaa bëgg a waroo ci xaarut ñu ne leen di bu leen waroo ci moom waaye yemuñ ci lool ñu dem gis xaarut di wax moom waaw naan ko ah xaarul <coughs> eh? tey ngaa rafetal wa ahsin waaw <coughs> deel rafetal waaye yaa Qaaruun kamaa kenn ni nga xamante ni nii ahsana Allahu ilayk gis nga li Yàlla rafetale ci yow rafetalal noonu ci nit ñi ndax borom bi daa bëgg ni mu jëflanteeg yow ah dafa def koom nit ñi waaw danaa bëgg a wan ne ah maa la li ma la defale lii yow itam ñi ma la booleel bu ñi ma la booleel muy sa bokki doomi aadama yi bu leen fàtte waaw li gën am solo wabtaghi fii ma ataaka Allahu daara al-aaxira waaw ah. yi la yàlla soxla alhamdulillah dee ci sàkk kër mujj ko waaw ah. wala tansa nasiibaka min ad-dunya waxuñ la àddina bi sa alal ji yàlla jox la ko ngay walaa kaanal walaa kaanal waaye bëgg koo jëmale ci mbiru àddina kese te doo rafetal comme ni yàlla rafetale ci yow yàlla daa bëgg ni mu doxalanteen yow nga doxlante ñu jaamam yi jëflante nag yow loo xamante ne ay waamee xéewal ah bu ko yemale ci sa bopp ak sa famille ak sa clan alhamdulillah tamu te ñu weneen xaj waaw kon al jazaa'u min jinsil amal loolu la ñu yonent way saasan di jàngal fii fay daal day proportionnel selon li nga xamante ne lool nga liggéey waaw la nga jëf rek <coughs> lu toll noonu lañ moo tax mu ne ko walla tuur yi bul jël di tëj rek waaw def ci wéa uy ci njëndi ci kii yi waaw coffre-fort yeeg walis yeeg waaw <coughs> banque yeeg compte yeeg boo ko defee fàttali la ci yàlla digal fa yu'iya Allahu alayk borom bi ah danay jëflanteeg yow noonu waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu am am solo la dañ ciy gis ni <laughs> jigéen ginnaaw loolu njàngat biñ ci mën mooy am na possibilité laaj ci mbiru diineem boroom xam-xam bi bu dee ne in aminal fitna in aminatil fitna bu dee ne fitna diggante ñoom ñaar daal dinay nekk loo xam ne lu ñu wóo xóolu bu mu koy jàngal te du boroom ko ar maanaam wala du soxnaam déedéet <coughs> parce que yeneen trois cent cent neen amul ñaari góor ak jigéen buy wéet lu dul seytaane moo leen ñetteel kon <coughs> loolu bu dee loolu euh, dàqu jigéen bi mën naa ñëw laaj ay question yoo xam ne da ko am ci diine waaw léegi mën naa nekk am question laaj wala nga bàyyi message ne man de dama amoon lii comme mes comme euh, question wala daal ci wàllu hadis wala aay wala boog man ni may doxale fi may liggéey wala sama kër nangam nangam loolu ci diine wax loolu bu ko defee boroom xam-xam bi tontu Sayyidatu Asma radiyallahu anha dafa laaj yonent ay saasaam ne ko ah ñëw laaj ko ne ko man de aw ma ci wàllu alal lu dul li ma sama boroom kër te loolu tamit leneen liñ ciy jànge mooy que loolu bokkul ci jëw boo xam nañ naan liy jëw bu xaram la voilà xam nga du ku borom kër ku nekk moo bëgg soxnaam dem naan <coughs> nem moom source revenu ci moom <coughs> xam ne dañoo dañoo dañoo <coughs> bëgg seeni mbir di nëbboo nëbboo nëbbu mais loolu dara bu dee kii jàngale te loolu jàngalekat bi nag daa war a nekk ku am néegu biir comme niñ la ko waxee woon waru ñëw fu mu dem rek naan ma soxna diw sax neex na ma moom nangam ak déedéet loolu bu mu ko def bu ko defee gars yi di kii naan walla déet loolu moom bu mu ko def moo tax jàngalekat day am néegu biir du lépp loo xam ne aji laaj ñëw na laaj ko ko mu ñëw di ko wax waxoon naa la yenn yi même bu tuddul tur ñi xam kookee am xel man nañoo jëli te ne diw lay wax te loolu kat mënoon na nekk loo xam ne gënalul waa ji voilà kon loolu lu am am solo la <coughs> waaw <coughs> ñëpp wax ne lii moom lépp lu mu am ci boroom këram daal lay jóge <coughs> loolu mën na ci joxe dañ ciy xamee ne tax mooy loo xam ne na cee amul loo xam ne dañ naan yow loolu doonoon waaw mu ngi noonu ndax boroom këram c'est sûr que moo ko yoral ak dundam c'est le Zubayr moo ko doon yoral dundam léegi lim ko li ko li koy apporter li muy ci am li muy am tam koy jox en dehors li ñu koy dund loolu est ma téye ko wala déet est-ce naa cee saraxa mu ne ko waaw waaw bu ko téye de bu ko nëb neew ko bu ci bu ci faj soxla si mais bu dee li nga ci war a def kii na mais euh, léeg-léeg deel joxe deel joxe bul téye waaw ndax bu bañ borom bi doxalanteeg yow noonee voilà waaye comme liñ doon wax sànq liñ ciy jànge mooy xam-xam famille yi dañoo war a lijjanti toog potoo xam-xam da gis ne ñii ñoom ñëpp ay mbokk lañu ñoom ñoo bokk même famille sayyidatu Asma mooy yaayu kan <coughs> mooy yaayu al-Munzir mi jur Fatima ah xam nga benn côté bi lañ la wax côté az-Zubayr ibn al-Awwam mi seen baay ak Urwa al-Munzir ak Urwa ay frère lañu mais ñoo bokk ndey tamit <coughs> Asma mooy seen baay <coughs> mooy seen yaay ah Asma bintu Zubayr waaw <coughs> bint Zubayr Asma bint Abi Bakr hmm? eh, moom eh, eh, mooy mooy nga gis ne ñooñ ñooy famille bi la ko wax <coughs> waaw ñoom ñoom ñoo nekkoon ah, ah, ah, kii bii nii xadiis bii nii ñoom ñoo ko toxalante waaw ñoo ko toxalante lii mooy li nga xam ne walladiina Eh, amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman voilà loolu dafa am solo yi nga xam ne dañoo gëm eh, eh, te seeni njaboot ah daal leen ñëw fekk leen ci ngëm yàlla topp leen seen tànkin te nekkoon waaw <coughs> loolu <coughs> loolu da loolu de lan moo leen ciy fekk ah lan moo leen ciy fekk mu ne alxaqnaa bihim zurriyatahum borom bi nee na damay jël seen kële seen descendance wala ñu ñëw topp leen ci yu baax yooyu laay jël teg leen ci seen yoon daraja yamaleen yëkkati ëllëg falaa leen di teg comme que ah ñoom pare woon nañ waaw pare woon nañ ngir Allahu topp xencu seen yoonu ah <coughs> mbokk ya ah ci mbaax borom bi nee na ma jël leen boole leen te duma wàññil kenn wala alatnaahum min amalihim min shay te duma wàññil kenn ci ñoom seen alal dara waaw ndax waajur wu ne maam ju ne kontaan nga moos fa ngay nekk àjjana gis sa sët yi yépp at bokk ak yow waaw te doo fi nekk naan eh sama sët liggéeyul woon maximum ah mais comme que woon ci yoon bi jéem waaw. waaw maam bu amee ay doomam ay sëtam ay yooyu day bëgg lu neex lu leen neex kenn waaw <laughs> rawatina àjjana walla day dañuy kontaan ah sama doom yi waaye ndeysaan ñoom ñëpp xoolal xéewal bi ñu borom bi def même bu dee bokkuñu ñu borom bi jël nañu boole ñu ñun ñëpp kon nag ah lii la de waaw. waaw aar nag wa naaru wa nekk loo xamante ne nii daa nekk loo xam ne aw gàkk la bu màgg nit ki di toppatoo xam-xam waaye fàtte ak njabootam waaw ba tax li ñu waxoon sànq ñu naan seen baay naxata seen nday naxa waaye naka ñoom xamuñu aami bee laa wax kaa ñu jàpp mënuñ li ñuy jàpp te seen bàyyi nekk ci rajo bi di jàngale lu nekk mu def ko waaw moo tax kooku léeg-léeg am njàngaleem du neex a dégg te iblis day jaare foofu ne moom saay saay da leen a yab rek buñ ñëwee fii naan leen nangam ak nangam daa xaraam demal këram final de Ligue des champions doomam yépp a ngi ci télé bi te mu ngi fii waaw oh fii lay toog boobu léeg-léeg sax day toog ak doom yi ñuy seetaan mu ñëw naan leen fii match nangam nangam saay da leen a yab xoolal mees yi mu leen di wax naan leen mees mees baaxul mees baaxul mees baaxul soxnaam seen daqam meesu hmm. moo dem leen këram ngeen seet moo muy génn lay kii di musóoru fii ngeen foog ne meesa nekk ci gannaaw bu ngeen ko bettee hmm. moo te moo ko tey bu ñëwee fii di rey naan ñu ay mees baaxul yéen iblis yooyu lay duggal <coughs> loolu ñaata a nekk fekk waa jooju waxuloon ak ñoom benn mën naa nekk wax naa ak ñoom mais ñoom ñoo ko déggu te toll na boo xam ne mënatu leen a corriger yenn corriger yi <coughs> ah loolu day am ah yow bu dee ay yonent ñooy am soxna yoo xamante ne nii dañuy jaar ci baax soxnay jaar ci mbon <coughs> kan nga may waxal keneen wa imra'at euh, euh, euh, imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihiin fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina Allaahi shay'an wa qiila udxulaa an-naara ma'a ad-daaxiliin waaw ah, xam nga yaakaar nga ne Seydina Nuux ak Seydina Luut dinañ woo nit ñi ci yàlla bàyyi seen njaboot ñoom la njëkkaw mais dañ leen a trahir ci ngëm yàlla ci pas-pas waaw ci pas-pas ak jëf ju yées lu seen boroom kër yi def wax ci pénc bi buñ yàq waaw ba pare seytaane bi jaar naan xool leen jabaram ji moom bu amee ko muy wax du fexe convaincre jabaram ji ba pare bala muy woo kenn bay sa wayu tànk yu mel noonu génneel la lool bu ko defee lu dul ko yàlla bëgg yërëm mooy jariñu ci ci ci njàngaleem kooku te lu yées yu ëpp li tax du bari duñ ko nangu mooy ki nga xam ne moom la ko yàlla booleel moo xam doom la moo xam tànta la moo xam bàjjan la rawatina moo xam soxna la wala soxna si boroom kër la boo xamante ne nii mbaax gi mu nekk dara la ci newul bal contraire bi la nekk wal iyaazu billah kon nag nga gis ni ñii famille boo xam ne bu barkeel la may Maymuna <coughs> mubaaraka muy famille as-Siddiq voilà muy famille wu ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakr gàcc ngaalaamaa ñoom waaw waaw wallah waaw bintu baytu siddiqiya waaw Allahu akbar al asmaa waaw ak doomam yi ñoom al Urwa ñoom al Munzir ku makki Abdallah radiyallahu ta'ala anil jami' kon wag naaw naa ramassé voilà si j'ai fàtte quelque chose yaa fay pas mal c'est pas grave kon ñu am noonu insha allah bii di ñëw ñu gis hadith sayna Abu Hurayra di hadith six cent ah, six cent <laughs> cinq cent soixante insha allahu taala juróomi téeméer ak juróom benn fukk